naan gaa yi wax leen ne qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladina kutiba alayhim alqatlu ila madajihim voilà loolu mooy dinañ génn ne waxal gaa yi nga xam ne ñoo doon wax naan bu doon ngañaay suñu loxo la ne amoon nañ ci dara xam ngeen ne kon doonuñu woon faat fii mu ne wax leen ne gis ngeen même bu ngeen newoon seen biir néeg ya mooy ñooñu noonu borom bi dogal ci ñoom ne alhamdulilah ci fii bërëb bi ma wax ne Uhud lañuy faatoo mooy ne dinañ génn de toute façon ñi nga xam ne ñoom laa dogal ci ñoom dee ilaa madajihim nekkul ci seen lal yi seen kër yi mooy fi nga xam ne bu ñu deewee fa lay leen seen wet di dal voilà mooy ci toolu xare bi foofu noonu dinañ leen fa génne dinañ fiy génne dinañ ñëw ndax dogalul yàlla loolu la moo tax kenn daa mënula daw loolu gis nga bu borom bi bindoon ne sawaay bii moom fii mu ne moom moom Ndakaaru la juddoo mais Japon lay deewe mooy doo waa ji foo jaar dina dem Japon moom kay moom bu deewam di jege dina dem Japon moo tax yooyu moom moo tax ay gaa yoo xam ne moom borom bi day bind ne gaa yi ca biir géej la ñuy faatoo te waa ji mësula gis géej nu mu dee dee de nu mu moom daal bu àppam jotee foo jaar dina dem géej de loolu gën manu ci dara gaa yi nag ilaa madaajihim mooy fa nga xam ne fa la ñuy teg seen wet yi buñ leen faatee wala bu ñu faatoo foofu la kon dinañ fa génn ñi nga xam ne borom bi dogaloon na ci ñoom ñi nga xam ne mooy dee kon nag fii lañ waroon a jël suñu borom tabaaraka wa taala di wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne inna alladina dëgg-dëgg gaa yi nga xamante ne nii tawallaw ñoo wane gannaaw keroog minkum ci yéen waxumaa ñi nga xam ne ñooy naafiq yi doon wax ndax lool moom waxi naafiq kese la mën a doon naan wax xam nga ne ana lañ ñu doon dig waa yow ñun bu ñu amoon dara ci mbir yi dinañ ñu faat fii loolu moom yaakaar nga ne ab jullit bu man di doon dina wax loolu lool man da ne moo tax ñooñ naafiq yi la kantaa yi muy wax mooy ñi nga xam ne ci mbooloo mi dawoon te ñooñ dëggu woon nañ sax waaye keroog dañoo am lu dañoo daw lan moo tax loolu dan leen suñu boroom ne innal ladina gaa yi nga xam ne tawal tawallaw ñoo wane gannaaw minkum ci yéen daal di daw ca toolu xare ba keroog yawmal taqal jamaan bés bi nga xam ne ci la ñaari kuréel yi daal di daje muy kuréelu Abu Sufyan bi keroog ak yoneen ne kuréelu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak kuréelu Quraysh bi bi Abu Sufyan jiite woon leel ñoo ñu dawoon lan la lan moo tax ñu daw innama li am ba des mooy istazallahum shaytaan shaytaane ci woppam moo leen loo waaye est-ce que ci fan la jóge ban faay lañ am parce que Iblis bu la defloo dara rek daa fekk yow am na faay bi daa nekk ci yow parce que moom mu ñëwee nit koo xam ne daa nekk nekk ci ndigalu yàlla yi te yàlla tax tey sore ay tereem kooku ak ab forteresse yam ci kanamu iblis iblis bu ñëwee du am fu mu jaar léegi nag moom li muy def day fexe provoquer yi nga xamante ne nii mooy waaj yi mu def loo xamante ne nii ah moom luy tax iblis man faa jaar voilà. xam nga iblis su yonent bi alay salaam nee na day taw ci deru ci yaramu doomu aadama li nga xamante ne majra dam fi nga xam ne fi la yoon yi deret ji di jaar fa lay daw wala majra daw day dawe comme ni deret ji dawe mais loolu loolu du mën a lor jaam bi nga xamante ne nii moom dafa nekk ci ndigalu yàlla yi tey sor day tereem te yàlla kese tax manu ci dara moo tax day mel ni forteresse malgré loolu moom du ko mënal dara waaye nag day fexe cuquwaa ji wala am waa ji yi mu commencé di ko fa jéem a jax-jaxal ba waa ji def benn bàkkaar bu defee rek mooy def na benn fay def na benn trou ci forteresse bi ci tatam boobu nga xam ne moom waa ji noonu moom nag foofu lay fexe di jaar moo tax suñu borom ne gis nga gaa yi daw wane gannaaw keroog di nga xam ne ci la ñaari kuréel yi daje innama dëgg-dëgg istazallahum shaytaan iblis di shaytaane moo leen tarxiis loo waaye jaare ko fan bi ba'd ma kasabu ci lenn li nga xam ne ñoom ñoo ko fàggu waaw kay fa la jaar porox ndollu boobu ñoom looy foofale te la jaar moo tax bàkkaar bu ne rek iblis moom bo moom moom moom boulevard la ci moom bu mën a jaar ngir yàqal la mu ne nag wala xat dëgg-dëgg afallahu anhum borom bi jéggal na gaa yooyu nag mooy jéggal na leen inna allah dëgg-dëgg borom di tabaraka wa taala ghafurun aji jéggalaakoon la halimun mooy ki nga xamante ne moo ñeewantu ci ay jaamam ba du leen gaaw a teg mbugal yi may leen noo xam ne noonu la ñuy tuube après yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm ko dëggal laa takunu bu leen nekk kalladina comme gaa yi nga xam ne kafaru dañoo weddi seen borom waqaalu ñii naafiq yi lay wax mu ne bu leen mel ni mukk naafiq yi nga xamante ne ñoom ay yéeféer lañ ndax alquran ne yaafiq yi ay yéeféer lañ waqaalu ñuy wax li ixwaanihim di wax seen mbokk yi ba yan mbokk mooy baa mbokk ci kéefër de mais ci deret muy waa lamsaar di leen wax naan leen lan ida darabu fil ardi aw kaanu ghuzza bu dee dañoo dem daal di woyaasi ci loo xamante ne nii dañoo dem daal di fay faatu ku ci yoonu yàlla daal di dem daal di faatu wala ñuy voyage yi daal di faatu aw kaanu ghuzza wala ñu nekk ñoo xam ne dañoo génn ngir dem xare ji te yàlla tax loolu lan lañ leen di wax ñoom naafiq yi di wax seen mbokk ya jot faatu ak ña nga xam nan nañ ci blessure naan law kaanu indana buñ woon fii ci ñun bañoon a génn def ni ñun karaw bi ñuy dëpp buñ defoon ni ñun ay way maa konoon te kon duñu dee xoolal Abdallah ibn Amr ibn Haram rek waalidu Jaabir bàyyi Seydina Jaabir gaa yi naa fekk loolu lañ doon wax voilà karaw man mu ñëw naa ñëwul voilà keroog xam nga kii <laughs> Abdallah ibn Ubay <laughs> moo moo bon de xam nga doom ji doom ji Abdallah la tudd ñoo bokk <laughs> ah du Abdallah ibn Abdallah ibn Ubay doom ji nag saxaaba mu baax la woon radiyallahu anhu léegi keroog bi ñu jógee Uhud moom dafa am ay blessure ndax keroog bi baayam di dëpp mooy di di di di delloo armée bi moom àndu ci quoi moom dafa des resté ak yonent bi alayhi salaam bàyyi baayam dem ak naafiq yi quoi léegi rek bi nga xam ne ci la xare bi jeex ba ñibbisi moom mu am ay blessure quoi ñëw toog nag ci kër comme ba ñëw dëkk léegi moom mu ngi toog di faju quoi ay góomam baayam toog nee di ko xool <laughs> di ko xool naan ko ñaw. wa waxoon naa leen ko da ngeen a dëgër bopp waxoon naa leen keneen masuñoo génn fii Medina lu dul ñu gañeñ waaye voilà yaa ngi nii di di di fomp ay góom nii alors que boo defoon ni man lii lépp du ci fekk suñu borom ne xoolal man naa bu leen mel ni yéeféer yooyu de nga xam ne ñooy wax seen mbokk yi naan leen bu ñu nekkee génn tukki wala jóge ci xare am lu leen fa dal lu metti ñu naan law waaye xam ngeen ne gaay yi buñ newoon ci ñun ay waay gaay yi nekkoon ak ñun fii ay xam ngeen ne kon doonuñ leen woon fàddee maamaatu kononte kon du ñu dee wamaa qutilu te kenn du leen rey ah kon ñi ñi ñi ñi voyage yi daal di fay dee te yow voyage waaye yow voyage nga mën a voyage yi faatu ñoom ñu ne loolu sax moom bu loolu amee rek foo jaar ñoom dinañ am lu ñu wax quoi wala ñu dem ñu faat leen ci toolu xare mu naan buñ toogoon def ni ñun kenn du leen du faat suñu borom ne nag ñooñu nag gis ngi loolu ñuy wax te di ko def muy naafiq yooyu mooy lan li yaj'al Allahu ñoom delal borom bi ngir mu def zaalika loolee ñuy wax te di ko jëf hasratan mu nekk ak rëccu goo xamante ne nii moom la ñuy def ëllëg dinañ ko rëccu de fii quluubihim def ko ak rëccu ci li nga xamante ne mooy seen xol yi wallaahu te borom bi yuhyi mooy dundal wayu miitu te mooy rey wallaahu te borom bi ma bima ta'maluna ci li ñuy jëf ñoom basirun koo gis la de kon nag mu ngi noonu mooy de façon ñoom lu man di demee dinañu dee voilà léegi nag kënaan ay naan ñoom diw buñ defoon ni ñun duñu faatu après mooy lan lañ ciy jëlee ëllëg dinañ ko rëccu ci seen xol yi te nag borom bi tabaaraka wa taala mooy xam na bu baax li nga xam ne moom la ñuy jëf mu ne wala wala in qutiltum fii sabilillah mu ne te bees leen faatee ci yoonu yàlla aw muttum wala ngeen faatu ci yoonu yàlla te kenn rayu leen comme li nga xam ne dañuy do dañuy dem xare daal di faatu moo xam dañoo daanu ci seen fas wala ci seen oto wala yu mel noonu daal di faatu mu ne la maghfiratun dëgg-dëgg njéggal minallahi tukkee ci borom bi raxmatun ak yërmandeem ji yaatu xayrun moo gën fuuf mimma na ci li nga xamante ne nii moom la naafiq yi di dajale ñoom jàpp nañ ne waaye yow li ma jot a dajale daal man du ma fi nekk dem ci di mooy li ñu mooy li Abdullah ibn waxoon ak gars yi waaye wa ala man nuqtalu anfusana haahuna ne nan la ñuy rey suñu bopp fii fii xare du fi am quoi buñ xamoon ne law naa la mu buñ xamoon ne xare dina fi am kenn du leen bàyyi fii doon nañu ànd ak yéen suñu borom ne waxuñu dëgg de kon nag mu ngi noonu leen mu ne wala in muttum nee leen ne bu ngeen gis nga bu ngeen deewoon aw qutiltum wala ñu faat leen ah la ilallahi tuhsharu lum ci man di demee rek ci borom bi tabaraka wa taala lañ leen di pang ta lañ leen di dajale léegi nag muy wax nag keroog bi nga xamante ne nii ci la saxaaba yi def nii mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo moyoon ndigal li walla ba tax lii leen dal dal leen mooy ne malgré loolu noonu mooy li ci gën a yéeme mooy yonent bi aleyhi salaatu wa waxu leen ne bi biñ paree neewul ne way yéen ñii la ñi ci rëccoon sax neewu leen yéen ñii yoo tax yow diw yow bokk nga ci ñi ma tegoon ci kawam kon yéen ñii yéen a tax lan moo tax ngeen wàccoon yéen ñi ci wàccoon loolu sax waxu leen ko léegi donc dafa mujj <laughs> daal jàpp daal di eh, dajale ñépp ginnaaw gi mu daal di def xutbaam boobale daal di bàkk boroomam tabaaraka wa taala daal di ñaan. borom bi tabaaraka wa taala daal di deñ li nga xamante ne moom la fi waa Quraysh ñuy indi mu ne nag loolee nag mu doxale woon nga xam ne nekku fi di leen di leen réprimander malgré bon li ñeen li ñu ci ñoom def mu ne fa bima rahmatin ci ndax ci yërmande gu yaatu minallahi yi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala tukkee ci yàlla bu mu la defal lool ñoo tax yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam linta lahum nga daal di nooy ci ñoom ci sa saxaaba yi malgré yu nekk yi nga xam ne mooy mooy gi nga xam ne am na ci ñoom ñu ko def mu ne walaw kunta faddan te boo nekkoon koo xamante ne nii mooy ku ñaaw ay jikko la ghalidal qalbi nekk koo xamante ne nii mooy dafa bon xol tàng xol tàng mbaq lan faddu min hawlik kononte kon nit ñi mooy saaba yii kononte kon dinañ tasaaroo bàyyi la fi mooy daal di fiy jóge lool moo tax woykatu arab ba waaye daa ñëw naan ko man daal gaay dañ doon naw man saa su ne léegi gisatuma kenn mu ne ko mais dañoo gisoon ci yow lu baax ak tamit jikko ju rafet ñu nekkoon ak yow ba nga leen di jaay ay loo amul ak ay kii ak yaa leen moom ak yaa kii am nga lii ñu bala fi ah looloo tax kon nag mbir maa ngoog mu ne kon fa'fu anhum jéggal leen wastaghfir lahumullah ñaanal leen jéggal borom bi taba wastaghfir lahum te ñaanal leen jéggal ñoom wa shawirhum fil amr te deel discuter ak ñoom ci mbir yi nga xam ne discussion man na ci am comme keroog bi ñuy génn da leen a dajale laaj leen ne man li ma gis mooy Quraysh gi wax leen gént léegi ñenn ñu bari ne ñun nañ génn léegi mu ne kon nañ génn voilà mooy ne waxtaanal ak ñoom ci mbir yi te waxoon nañ la nag lool fi mën a am waaw discussion daa am yoo xam ne discussion manu ci am julli na nañ julli woor na yooyu waxoon nañ lool mu ne fayda azamta loo a waxtaan ak ñoom nag daal di def consultation fayda azamta boo dogoo nag fata ci mbir fatawakkal ala allah na nga ci sa borom te def loolu le inna allah dëgg-dëgg borom bi yuhibbul mutawakkilin moom de dafa sopp lool ñi nga xam ne ñooy wàkkeelu